أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ñëwaat ci résumé yu nekkoon ci Bulughul Maram téere Bulughul Maram min adillatil ahkam bi al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah jotaay yooyu weesu xam naa bala ñoo dugg ci li ñu defe woon rek xanaa ñu fàttali lu ndaw rek muy fàttali yoo xam ne day aju ci wàllu jotaay yu mel nii ak jotaayu xam-xam nga xam ne bokk na ci jataay yi nga xam ne ñoom moom la yàlla gën a sopp ci kaw suuf muy yi zikr muy di fàttaliku yàlla moo xam ci di tudd turam yi di ko bàkk moo xam tamit di jàng xam-xam bi nga xamante ni moom la wàcce ci yenenteen yi alayhimu salaam euh, di bàyyi yoo xel rek lii nga xam ne daanaka bu doon chaque minute sax ñu wax ko di ko waxat chaque minute ñu wax ko taxul ñu jox ko àq bi mu war muy fàttali yéene bi nga xamante ni moo ëpp solo ci li jullit mën a jëf ci kaw suuf hmm. muy sellal yéene léeg-léeg baax na di ci jaaraat ndax àqam dëgg sax moo doon jataay bu ne bu doon moom rek lay doon sax doyoon na waaye nag baax na léeg-léeg tamit comme que nit daa gaaw fàtte léeg-léeg ñu koy fàttali tamit ndax yàlla moo ne fa zakkir in nafaati zikra dee leen fàttali ci nga xamante ni fàttali dina fa jariñ ba jàpp bërëb yu mel nii insha allah bokk na ci bërëb yi nga xamante ni fàttali dina fi jariñ ginnaaw loolu muy ñu bañ a ñu xam ne jataay yi solo bi dafa dafa am solo lool ndax yonent bi sallallahu alayhi dane yàlla de am na ay malaata yoo xamante ne nii malaata yu baax lañ yoo xam ne dañuy wër ci kaw suuf ñoo xam ne wër ci kaw suuf di seet jataay yoo xam ne dañ koy tudd yàlla rek loolu rek la leen yàlla binde bindewu leen pour leneen ndax malaaka yi alayhimu salaam yàlla day bind ñoo xam ne ñoom rukon rek lañuy def foo leen fekk ñu ngi rukon am ñoo xam ne sujjóot rek am na ñii nag dafa bind ñoo xam ne pour wër jataay yu mel nii rek lañ ci nekk mooy jataay yoo xam ne jataay diine ñuy wax xam-xamul islam mu ne bu ñu demee bu ñu moom loolu rek bu ko ci ñenn gisee woo ñu ci def ne gaaw leen ñëw ndax liñ doon seet kat mu ngi nii gis nañu ko bu ñu ñëwee bu ñuy rendre compte yàlla mu ne bu ko defee mu muur leen ñoom yërmaleen la leen yàlla di muur ba keram muy tas bu ñu ñëwee di rendre compte ci yàlla yàllaa leen ko gin a xam la fa xewoon waaye ñoom dañu naan ñun de gis dem nañ jataay sàngam fekk nañ fa ay nit ñu doon wax ci loolu tudd yàlla wala ñu doon jàngale diine wala yooyu yàlla ne waaw ñooñu rek ngeen gis mu ne de am na nag par am na koo xamante ne nii wala ñoo xamante ne nii loolu indiwu leen fa woon nag moom xëy na beneen soxla lu ko fa moo ko fa indiloon wala leneen la fa doon dox ci waaye moom li ko indi ñel indiwu ko yàlla ne ne jalla jalaaluhu walahu qad ghafar ulaa'ika al qawmu la yashqa bihim jalis yàlla ne kooku tamit nga xam ne même objectif am nekkul woon ñëw ci ngir lool xëy na leneen na ko fi indi ci yëfi àddina wala leneen ndax foo gis ñu baax daje rek xamal ne am nañu ko ñëw pour leneen mu ne même kooku ñëw ko pour leneen sax moom it jéggal naa ko ndax ñooñu ñu toogal ñi nga xam ne kenn du toog ak ñoom kenn du toog ñoom ba pare di toog déedéet kon nag yàlla na yàlla boole jotaay bi ci jotaay yooyu ginnaaw loolu kon ñu de loolu benn parenthèse la woon léegi kon ñu duggaat ci xadiis yi ñu nekkoon ñu ngi woon ci xadiis huit ak neuf muy xadiisu xaj bi ak xadiisu euh, muus bi muy xadiisu xadiisu abu hurayra radiyallahu anhu ak xadiisu abu qataada al ansaari al xaaris ibn ribaad ibn Baldama al Ansaari muy xadiisu Muslim radiyallahu anhu léegi ñun ñu ngi woon euh, ci quatorzième bi euh, bu ngeen fàttale ko gisoon nañ masala fiqh yi mooy yi nga xamante ni dafa concerne suñu vie quotidienne mooy yi nga xamante ne ni moom lañuy ñuy bokk na tamit ci yi nga xam ne war nañ ko fàttale mooy ne yi ñuy jàng fii njariñ yi doon woon bari lu dul bu ñu nekkee ci cas buñ ko war a appliquer ñu appliquer ndax yàlla dafa bëgg ginnaaw bi nga xamee ay àtteem du koy jëfe wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun képp koo xam ne danga xam ne àtte yàlla lii la kon ñun ci ndox lañ nekk kon waratu ñoo àtte leneen ginnaaw bi nga xamante ni lu leer lañ ci am muy lan xam nañ àtte ndox xam nañ naka la amatuma droit par exemple gis ndox moo xamante ne nii ndox mu sobeewu la ma ñëw jàppe ci ba jàppe ci ne damay julli ndax am naa xam-xam ni amatuma droit def leneen ndax bu koo xamante ni yàlla dafa wàcce àtte mu leer nga xam koo pare àttewu leneen mu ne kooku bu ñuy seet bu ñuy wax kan mooy pervers le pervers seet leen ko ñuy indi ko waaw kay ñu ñu réy la ci boo ko waxee ñu ne xëy na mooy keneen waaw xëy na kooku mais kii it ki xam ne yàlla lii la àtte muy àtte woo leneen mu ne kooku bu ngeen di seet pervers dugal leen ko ci biir kon euh, ñu ngi woon ci lan mooy àtte ndox moo xamante ni nii moo nekkoon quinze yi mbaam sët wala berkelle mooy mule da cee naan loolu ci lañ nekkoon moo nekkoon euh, quinze kii bi ndax waxoon nañ vingt et masala la ñu ngi woon ci quinzième bi ci lañ ñemoon léegi foofu dañ naan même réponse yi amoon ci muus mi moom lañuy amaat foofu mooy ne ñi nga xam ne ndax ci muus mi dañ ne woon xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo amoon ay avis yu bari mais li gënoon a siiw ci mujj gi seen seen mazhab mooy ne dañoo sikki sàkk ci ndox moom ndox moo xamante ni muus da cee naan est ce que mën naa ci jàpp wala déet ñoom dañ ne ñun dañ cee sikki sàkk mooy lan nooy def boo ko jàppee tamit da ngay tiim dangay ngay tiim jàpp da jàpp ba pare tiim comme ça moo gën a ñoom ci même question bi tamit ñoom it wax jooju lañ indiwaat ndax ñoom problème mu mbaam ñoom ci seen euh, mazhab mooy lépp loo xam ne dañ koy lekk loo xam ne yàppam dagan na moom war naa dagan mais lépp loo xamante ne nii mooy def itam war naa dagan lépp loo xamante ne nag dafa araama lekk mooy bu dee dafa naan ci ndox walla yu mel noonu ci yoon da koo war a da koo war a transformer da ko war a transférer ñàkk laabam gi mu nekk mais comme que dafa am xadiis yoo xam ne dañuy ñëw comme ci muusi bi wax ne xadiisu ne kat muus bu naanee comme bu Abu Qatada muus bu naanee ci ndox garaawul te ci yoon waru woon a deme noonu ndax ndax muus kenn du lekk yàppam moo tax ñoom ñu ne comme que yooyu am na xadis yu naan grawul am tamit ta léegi dañoo waroon a wan ne dafa sobewu kon ndax ñun dañ ciy sikki sàkk ñu ne waat mbaam beeg berkelle bi ñoom it même chose la wax léegi ñi ci def moom mooy euh, maalikee yi Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne loolu dara newu ci mooy comme avis bi ñu amoon ci masala bi weesu loolu kon mooy avis boobu noonu mooy avis avis kii ñu ne leen léegi lan mooy seen bali ñu ne euh, premièrement xadiisu bi nga xamante ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ak Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ak euh, Seydina Omar dañu àndoon di tukki entre Makka ak Medina ñuy dox ba ci àll bi ñu gis benn genre oasis benn ndox moo xamante ne ni benn ndox ci àll bi am nag koo xam ne moom moo moom kii bi moo koy garder bi ñëwee ba foofu Seydina euh, euh, Amr ibn al-As radiyallahu anhu ne ne ne ne eh borom yow borom bi yow borom ndox mi xabaar ñu est-ce que yi mooy animaux féroces yi ndax dañuy naan li ñu naan ci sa ndox mi wala déet Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko jaru eh, ne ko bu ko faale ñun bu ñu bu ñu tontu mooy lan mooy ne nga tontu ñu loolu lu muy teg nga ne ñu da ciy naan ak nga ne ñu naanu ci ñoo yem ñoom ñu ne loolu moo yem loolu mooy wane ne ndox mi nekkul ne dana woon bu leen ndax bu ñu ko wax ndax doon bañ a xam dëgg bi déedéet mais dafa xam ne nga ne ko comme loo xam ne dañ naan la nga répondre rek nga ñàkk a répondre ñoo yem kon nag ñu ne nga noppi noppal sa bopp benn yoon comme ma ne waaw ak sama waaw ak sama déet ñoo yem nga noppi woon moo gën ci lool na ko ne jarul nga ñuy xabaar ndax ndax lan ñoom ñu ne lool day wane ne te tamit Seydina Omar radiyallahu anhu moom loolu tamit daloon na ko ak Yonent bi sallallahu alayhi histoire bu mel noonu mu ñëw naan borom kii bi borom yow borom euh, ndox mi xabaare ñu mu ne ko bu ñu xabaare lool day wane ne kon ñoom buñ ci naanee loolu day wane ne kon dara newu léegi mu def. Euh, kon boobu moom lañ nootaloon fii muy avis waa majorité borom xam-xam yi léegi mu def beneen euh, question muy euh, masala seize bi mooy nag ana lan mooy àtte ndox moomu bu doon par exemple dañu gis mbaam mi lekk sobe léegi mooy fekk nañu mbaam mi mu lekk sobe mais ginnaaw gi mu ñëw naan ci ndox mi mu leer nañu non mbaam mi moom li mu fi mu naan am na sobe bu boobaa lan la ñuy def mooy réponse u question bi day delluwaat ci bi ñu gisee jamono yi ñuy xadis yi gisoon gisoon nañ ndox mu tuuti bu ci sobee daanoo lan mooy àtte même même chose même réponse yi ñu amoon foofu ak même wuutee fa amoon mooy mooy ñëwaat mooy lan ñu fàttale ko ndax masala bi mooy lii kon laaj bi mooy dama yor sama ndox fii ndax man nañ ko boole ndox mu mbaam moo xam ne dafa lekk sobe léegi ñëw naan moom lii ñuy wax a mooy dama yor sama ndox teg ko fii war cee jàpp benn xale ñëw par exemple saw ci mu leer ma ne saw na ci ci benn suuf léegi nan laay def léegi avis bu dee ñu dëkkee xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom moom mooy de toute façon affaire bi yàqu na ndax lan ndox mi matul bariwul ndax ñoom ndox mu bari mooy il faut boo laalee denn côté bi beneen côté bi du yëngatu te ñëpp xam nañ ne suubu ab suuf ndox mi melul noon mooy yow boo ko sëjee sax boo ci boo ci nooyee sax li ngay gis ndox mi bi yëngatu kon boo taxul ñuy wax kon moom ndox moom yàqu na ndax lan sobee ci dugg léegi danga naan ndox moomu nga jël bi mbaam di naan fekk ñu génn ñoom yor sobe kon ñoom tamit même chose lañ wax léegi ñu ne léegi Maliki bi rahmatullah yow looy wax ñoom ak zahiri yi ñu ne ñoom ñoo bokk ay wax ñu ne daal ndox mi dañuy seet comme que sóob yi sobe dugg na ci wala sóob mbaam mi nekk na sobe ñëw naan ci li may def mooy damay xool damay xool est-ce bi. changé na wala est-ce que xet bi changé na wala est-ce que goût bi non kii bi euh, euh, melo bi couleur bi changé na bu changé wul bu ci benn changé mooy yàqu na bu ci benn changé wul nag kon baax na kon ñoom loolu la ñuy xool mooy mbaam mu ñëwoon naan fekk gémmiñam am sobe mu lekk sobe ñëw naan ci ndox mu tuuti loolu lay seet moom léegi ñu ne ko kon yow mu déglu ki ci def mooy déglu nañ xanafi bi moom nee na baaxul déglu nañ maaliki bi ak zahiri bi ñoom nee nañu bu changé wul ñoom duñ tëb rek ne baax na de déedéet dañ naan dañuy seet bu dee dara changé wu ci ñett yi ñu la baax na bu dee benn changé wu ci baaxul ñu ne waa léegi baax na ñu ne yow Shafi'i yi beeg Hanbali bi yéen ñu ngeen di wax ñu ne ñun ñoo bokk position mooy dañuy seet ndox mi est-ce que mat na à peu près euh, xullatay ni muy à peu près cent soixante litres bu dee soo boobu ngeen wax mat na ko sobe dugg ci mais tamit bu dee daf ko changé ñoom ñoom taxul ñuy wax buñ changé woon taxul ñuy wax mooy bu dee dafa mat cent soixante litres sobe bi dugg ci te changé wu ko looloo tax ñoom ñuy wax mais bu dee matu ko mooy nag yow sa ndox mooy ndox mi yàqu na léegi loolu ci gàttal mooy masala bi ñu gisoon nga xam ne bu ndox ndox mu ndaw bu ci sobe duggee léegi nag bala noo ñëw ci mbaam bi ndax ndox moomu dañuy na ngay imaginer rek bu doon mbaam a ko naan benn la mbaam moo xam ne li mu dafa lekk sobe pare ñëw naan ci directement ba mu leer na ne sobe daa bi kon loolu leer na léegi nag mooy kon ana ban ci avis yooyu moom lañ lañuy nootal fii lan lañ nootaloon mooy ne avis Maliki bi ak zahiri bi mooy ne mooy ndox mi dañuy ceeb yor naa sama mbaam walla sama fas sax wala sama yooyu mbaam wala fas wala berkele mu lekk sobe ñëw naan ci ndox mi yow lii ngay jàpp boo doon jëfe tay lii ngay jàpp mooy ne da xool ndox mi naan est ndox mi goût bi wala bi wala odeur bi changé na waxuñu nag ñett yëpp changé loolu mooy benn rek ci yooyu bu changé yàqu bu ci benn changé nag mooy kon léegi ndox moom bu ma bëggoon a jàpp man naa ko jël jàpp bu ma bëggoon a sangu set mën naa ko jël sangoo léegi nag ñu ne la léegi comme que naay dox wala mën naay dem fenn di waxtaan ak ay nit question boobu mën nañu poser benn waay taxaw di laaj man bu ma waxee lii am benn euh, waaye boo xam ne peut-être xambal yi la wala gis na ne boo li ñu wax ñoom xambal yi bi mooy mooy noonu man lan laay mën a défendre li ma wax nga ne ko waaw kay li ngay njëkk wax nag naan ko yàlla subhaanahu wa taala moo ne wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura yàlla moo ne ñun ñoo wàcce ci asamaan ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate muy benn mu ne wa yunazzilu alaykum ma'an minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi yàlla moo wàcce jële ci asamaan ndox ngir yéen ngeen ci laablu mooy bu ngeen amee toj wala wala ngeen am ngeen bëgg yëkkati toj wala yooyu ngeen dindee ko yàllaa ñu ko wàccee ndox moomu léegi nag laaj bi mooy euh, taxul boobu tamit mu utiliser man nañ saa taxaw tuuti mooy ne du loo xamante ne nii ndax tahur superlatif la mooy moo la boo xamante ne nii bu tekki ne par exemple bu ma ko defee benn yoon rek yàqu na lool moo taxoon bi nekkee ci masala maa ul mustaamal ndox moo xam ne man dama koo jàppe ba pare ñu recueillir li ma jàppe noonu loolu doon wadd est-ce naa ko utiliser ci loolu bi bi ñuy tontu ci loolu waxoon nañ ne li tax ndox moomu keneen mën na koo utiliser fekk changé wul bu dee yiñ wax amul bu dee dafa mel ni melo mooy ne ndax tahur superlatif la mooy loo xam ne kii man na ci mën naa jël jàppoo ci jox keneen mu jàppaan ndax loolu li muy jalgati la mooy ne ni bari man nañ koo def li muy laabal dafa bari ñu ne leen waaw lool nag mooy ci alxuraan mais bu dee ci xadiis mooy xadiis yi ñu gisoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay boo demee am kaa bu mel noonu waa ji wax la nga wax aaya yooyu tegaat ci beneen nee ko yonent bi sallallahu alayhi moo ne ndox kat dafa laaj tey laabalaati te loolu mooy lan ba pare mu teg beneen xadiis Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu nga xam ne dafa tënk même xadiis boobu nen sax bu dee dañ ne woon dafa bàyyi bi ñuy teg bi ñuy def taxriij bi mais borom xam-xam yi rahmat rahmatullah alayhi ñoom dañ cee sukkandiku ci kaw la ci kaw ne ijmaa bi ñépp a d'accord mooy consensus ci borom xam-xam yi ne ndox bu ci yenn ci yooyu changé baaxatul ñu ne la nag waaw kay xadiis bële dafa ñëw wala ijmaa bi. wane ne tënk li ñu waxoon ne ndox dafa laab laa laabalaate te dara du ko sobeel kon nag comme que loolu yeneen bi saa moo ko wax ñett yooyu la ñuy seet bu dee daal benn changé wu ci baax na bu dee benn la ci changé yàqu na ci gàttal loolu mooy argument wu li nga xamante ni mooy ñëw ci masala bii ñu nekk muy masala mbaam wala wala wala fas wala mbaam wala berkele bu naanee ci ndox. fekk dafa lekk sobelee di naan ci ndox mi kon mooy li ñuy jàpp mooy abi maliki bi ak zahiri bi rahmatullah alayhima mooy ne dara nekku ci sauf bu dee changé benn ci caractéristique ndox yooyu léegi kon loolu mooy séeséen bi ah dix bi mooy an lan mooy àtte ndesu ci jullit mooy jullit bu naanee ci ndox teg lan mooy àtte est-ce léegi man mën naa ko naan wala est-ce que sax mën naa ko jàppe wala déet kooku dañ naan la loolu mooy ne dara newu ci ba mu des bu dee dafa naan sàngara wala mu naan sobe mooy bu dee dafa naan ndax jullit bu ndax lan moo ñu war ne dagam na ndax euh, yaay Aisha radiyallahu anha dane moom yonente sallallahu alayhi wasallam moom da doon naan da doon am mbërëg naan jox yonente sallallahu alayhi wasallam yonente bi jël gémmiñam teg ko fi mu naan moom naan loolu moo lay wane da defam dafa naan def mu def mu jox ko mu naan fekk sax dafa am mbërëb kon loolu moo ñuy wane ne ci julli dara new sauf nag bu dee dafa naan sàngara bu dee dafa naan sàngara léegi ñëw mooy génn ci baar bi ñi génn rek gis benn kii naan teg nga war a jàpp yow doo ñëw rek jàpp mooy da ngay seet mooy ne liñ la waxoon ngay ñëwaat rek mooy liñ waxoon sànk fi ñu jóge léegi mooy da ngay xool est-ce que changé wul ndox mi tamit bu dee li mu lekk wala li mu naan dafa changé benn ci ndox ci caractéristique ndox mi mu boobaa yàqu na sinon baax na kon loolu moom la ñuy jàpp moom tamit lool nag euh, du yem ci jullit rek mooy ne ndax ku kurul jullit tamit c'est pareil moom it moom ci cosaan mooy bu dee dafa naan nii nit la naan nii rek mu def dara new ci mooy bu ma jëndoon fii gis póol mu naan ci ndox man ndox moom mën naa ko naan waaye bu dee moom it dañu seet ne moom ni wa ni ñu wax waa ji léegi dafa naan sàngara wala dafa naan boog loo xamante dafa am sobe wala mu lekk sobe naan ko moom it dañuy seet loolu sauf que sauf que lan mooy moom boo xam dara new ci sauf que dañ koy cib surtout bu dee ci Maliki yi ndax lan ndax ne en général ñi nga xamante ne duñ jullit en général yooyu comme que ñoom nitteelu leen par exemple ñii def naan euh, comme jullit bu bu bu tuuree ndox day day day day day day utiliser ndox wala day utiliser xeer wala pour dindi ko du leen di fekk loolu moo tax boo jëndee yére boo xam ne leeru la ne par exemple sa benn xarit moom du jullit may la tubal mais dañ naan la li gën a wóor da nga koy raxas mooy bu dee da nga xool gis ne gisoo dara lu ci kii mais dañ lay sopp tamit nga raxas ndax lan ndax ñoom bariwul lu ñuy moytu yooyu lu ñuy moytu ay sobeek yooyu ndax ñoom garaawul ci ñoom kon moo tax bu dee moom la dañuy sib ndox moo xamante ni mais sib ko wax nañ lan dañ ne woon bu ngeen fàttale ko lu ñu dañ ne bu mu sibee ndox cela ne veut pas dire bu ma ko defee sama njàpp baaxul mooy ne rek def leneen jël beneen ndox moo gën nga utiliser boobu mais nag bu dee amoo beneen bu dul boobu boobu moom manoo faa jóge naan damay tiim bàyyi fa ndox moom loolu moom man da nekk léegi loolu mooy dix-septième bi léegi euh, dix-huitième bi mooy lan mooy àtte euh, nettitu li ñuy wax jàllaa la jàllaa la moom comme niñ ko waxoon karam mooy rek bépp animal boo xam ne day lekk sobe comme ginaar boo xam ne wala kanaara comme kanaara en général ñoom dañu bari yu ñuy lekk sobe moom rek la ñuy dundee di lekk sobe yooyu kooku bu ko kooku la ñuy wooyu jàllaa mooy koo xamante ni moom moom animal la boo xam ne sobe rek lay lekk kooku nag par exemple tey bu ma ko amoon bu ma ko amoon tey ma bëgg koo lekk ba ma ma bëgg am gan bëgg koo teral nan lañu dañ naan la bu ko bu comme que moom lay dund doo ñëw rek ray ko léegi ba nga koy tëj ñetti fan di ko jox leneen muy dunde leneen bu ko defee affaire yooyu dem ci moom mais doo ñëw rek kooku nag bu naanee ci ndox moom tamit moom tamit même tal bi amoon fee la ñuy seet bu dee dara bu dee dañu xool dara new ci mooy ne amul sobee amul yooyu mooy ne moom doxam garaawul sauf que nag comme que moom tamit moo àtte yéefar bi nga xam ne moom du moytandi ko sobe ñoo yem moom it ndoxam dañuy sib tamit surtout ci Maliki yi dañuy sib nga utiliser ndox moom mais bu dee moo fi sës man nga ko utiliser léegi euh, loolu mooy dix-huitième bi dix question bi moo doon euh, mooy est-ce que picc yi mooy am ci euh, waaw yi nekk ci àll bi ñoom tanak yi nga xam ne daal kenn du leen yar ci kër waaw mooy mooy yooyu ndobi nag mooy yooyu nga xam ne rek kenn du leen yar ñoom bu ñu naanee ci ndox ñoom dañuy yor àtteey àtteey mbaam mi nga xam ne mooy yi nga xam ne duñ moytu sobe ndax ñoom mën nañoo lekk sobe ñoom it ñoo yem même àtte bu ngeen gisee yi presque ñoom ñëpp yu mujj yi ñoom ñoo bokk ay ndax la ndax moom moom charognard la en général moom charognard la mooy ñaar yi nga xam ne dañuy ñëw bàyyi ba gaynde ji tàbbi leen na lekk ci ba desal ñu dóori ñëw lekk di ko ko coob bukk yi mooy ñooñu picc yu mel noonu ñoom tamit même àtte la ñuy yor waaw léegi biñ leen vingtième bi moo doon euh, lan est jaay xaj xaj dagar na wala déet xaj est ce que war naa ko est ce war naa jël xaj bi ko jaay wala déet boobu xanat euh, yooyu rahmatullah alayhi ñoom dañ ne loolu comme que l'islam permettre na ci ay cas nga yor xaj ndax bu dee xaj boo xam ne pour pour kii la ci mbay mi ci àll bi nga koy def muy muy surveiller tool yeeg yooyu boobu l'islam permettre na wala xaj boo xam ne rëbbkat bi rëbbkat bi moom tamit permettre nañ ko tamit moom comme que muy rëbb manul léeg-léeg il faut moom xaj léeg-léeg day soxla xaj boo xam ne moo ko ciy jàppale mooy kalbu xarsin aw zarin aw saydin mooy ne ñoom ci cas yooyu mën nga leen a yor mais ñoom ñoom xanafi yi rahmatullah ñoom dañ ne comme que xaj bi comme am na njariñ kon nag te lépp lu am njariñ ñun ci ñun mooy jaay ko dara ñëw ñoom loolu mooy seen règle mooy daal ñoom boo ñëwee naan est par exemple question yi mën a ñëw yëpp yi ngay xalaat ci sa bopp yëpp naan est jaay lii dara baax naam baaxul moom danaan la leen laa ko est loolu am na njariñ wala déet bu dee am na njariñ mu ne mën nañoo jaay bu dee amul njariñ kenn du ko ci jaay mooy kon yi amul njariñ yëpp ñoom dañ leen di taxul ñuy wax mais lu am njariñ rek ci ñoom ñoom mën nañ koo jaay mais ñi ci des muy maalikee yi saafee xanaa bi lay raxmatullah rek na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ne samanul kalbi xabis euh, njëgu xaj mooy boo ko jaay li ci am loolu loolu dafa dafa sobee mooy baaxul comme que dafa leer dafa dafa mooy yeneen saa salaam da koo wax lu leen nañ loo xam ne nag nit li baaxul mooy ne jaay ko baaxul nga loolu moom moom dafa dafa simple comme bonjour moom bu ma la nee lii boo ci amee en njëgu njëgu portable baaxul loolu mooy la mooy kon jaay portable baaxul loolu rek lay teg ñoom ñu ne comme que yeneen ne salaam nee na njëgu xaj baaxul dafa sobewu kon nag mooy jaay xaj tamit baaxul léegi vingt unième question bi mooy biñ ne woon euh, euh, pour amalgame bañ am question boobu pour mm-hmm. lu xalafi wax rahmatullah alayhi mm-hmm. ci wàllu euh, njariñ mm-hmm. maanaam ne lu am njariñ rek maanaam njariñ bu charia permettre moo tax ñuy wax maanaam waxuñu ne par exemple man sama man man maanaam sama keesu sàngara si laa yor moo ko jaayee dana ma indil njariñ rek dagan naa jaay du loolu maanaam njariñ loo xamante ne ginnaaw bi maanaam charia dana ko sànnaatu moom moo tax ñu waaw jazaakallaahu xayran lool may xaj nga ne. waaw mooy li ñu la wax léegi mooy l'islam dafa permettre ci ñetti condition ah, te sax boo ko yoree du ci biir kër gi nga koy bàyyi ah. ndax xaj boo ko yoree ci biir kër xam nga lu problème bi jour bu nekk jour bu mu passé yow ci kër gi dina yóbbu lu toll ni euh, ñaari xiraat wala lu ko ëpp benn wala ñaar. cité yu baax xiraat mooy lan mooy lu toll ni montagne Uhud li mu toll yow bu dee sax xam nga ñun léegi wax dëgg yàlla julli ci léegi jëf lu toll ni montagne Uhud ci biir loolu jafe na fii tiyaaba mu ne yow xaj boo ko yoree sa biir kër jour bu nekk lu toll ni montagne Uhud Uhud bu ngeen ko xamul man ngeen a génn rek bu ngeen demee euh, loolu bu ngeen demee ci internet sax man ngeen ko ama ah. wala bu dul lool xool leen montagne Grenoble yi rek montagne montagne lu mais boo jëndee non boo jëndee fii même boo demee ay fourbière waaw kay ci kaw wala ay fële euh, tassin ci kaw da ngay gis montagne yi noonu fii fourbière waaw kay mu ne lu toll noonu lu toll noonu yow sax jour lu toll noonu lay lay lay bind ci say tuyaaba ngay ñàkk mooy ne ci kaayee rek nga ko mën a am te tamit du nekk ci kër gi mooy ci biir xar yi nga koy bàyyee ya muy sàmm moom ya ngay sàmm mu la koy gardeel foofu lay nekk mais. doo ko jël di ko dugal ko kër voilà du naan ay animal de compagnie yooyu kenn waxul yooyu <laughs> yooyu taxul ñuy wax yooyu l'islam andi léegi kon euh, waaw mooy li wax ni loolu la tamit mooy njariñ bi moo taxoon ñu njëkke ñu njëkke woon ne trois conditions yi l'islam permettre nga amee ci xaj mm-hmm. ñoom loolu lañu xool comme que ñoom l'islam permettre na ñetti conditions yi nga am ci xaj ñu ne kon am na njariñ am na njariñ <coughs> mooy am na njariñ pour ki nga xam ne day bay nga xam ne ndax yu bari yi léeg-léeg duñ xam lan moo tax ngay yor xaj pour bay ndax ñu nekk euh, Fatick léeg-léeg surtout dëkk yooyu nga xam ne day may golo golo yi dañu lay bàyyi ba nga bay ba sa mbay di baax ñu songu tool bi en général ak gars yi moo tax ñoom ñu yor xaj di ko fa bàyyi kooku loolu da koy permettre ndax na am na benn waay mu xaw mu ne ñoom seen tool yi loolu la Fatick Fatick côté Niodior yooyu la dëkk mu ne xaj yi noonu la ñuy def ci golo yi seen tool yëpp la ñuy saccagé de ce fait dañuy soxlaa may xaj yoo xam ne ndax golo yi buñ gisee xaj yi dañuy daw moo tax yu cas yi mel noonu dañ ko permettre ñoom nag ci lañ xoole ne comme que loolu day am njariñ pour kooku ndax bu dee amul kenn ku koy jaay ñoom buñ ko soxlaa duñu ko mën a am par exemple. xam nga mën nga ko ñoom man nañu xalaate noonu mais ñoom ci cadre boobu mooy li mu leeral noonu ci loolu lañ ko wax mais bu dul loolu ay instruments musicaux yooyu yëpp ñoom taxul ñuy waxa ndax ñoom dañ naa amul njariñ de toute façon sariya xamalu ko njari am na njariñ pour ñeneen mais nag loolu du biir sariya voilà léegi mu def euh, vingt et un bi. i waaw. moom ah loolu day waaw léegi dernière question bi moo doon ana léegi bu ma amoon euh, sobe bu takk fii par exemple fii ci suuf ñaata yoon laa ko war a ngir mu man a mu man a complètement mën a affaire bi nag sa bi dem na boobu dañ ne ndax boobu oh, buntu bi ciy topp nga xam ne après bii bi ci toppaat bii ñëwaat insha allah nga xam ne baabu izalatu naja baabu izalatu najasa wa bayaniha bi nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne alxaafis rahimahullah dafa indi naka la ñuy dindee sobe mooy bu sobe amee nan laa koy dindee ak leeral loolu ak leeral lan mooy sobe ak tamit lan naka lañ koy dindee foofu lañ ko doon bi mais ci gàttal lii la mooy ne xanafiya bi xanafiya yi rahmatullah alayhi ak shafiya yi ñoom dañ ne ñetti yoon la koy raxas mooy ne pour bu soobee amee nga dindi ko ñetti yoon il faut nga raxas ko ñetti yoon ndax sariya bi li mu wax ñetti yoon dafa bari ay waxoon nañ leen bi passé bi yonent saa salaam ne bu kenn bu kenn yeewoo buum jël bu kenn ci yéen dugal jël loxoom rek dugal ko ci ndab li ngay jàppe wala yooyu déedéet na nga ko raxas ñetti yoon ba pare ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day tudd ñett ñoom ñu ne kon nag loolu règle léegi pour mu amee sobe pour ma dindi ko wam dañ mooy il faut ma raxas ko ñetti yoon ngir ma mën a leer ma ne fekk lépp dañ mu leer ma ne nag li ma doon raxas set na loolu kon mooy xanafiya bi ak shafi'i bi rahmatullah alayhi ñoom loolu lañ wax léegi xanaa bi la bi moom rahmatullah alayhi ñoom ñu ne il faut nag nga raxas ko set ñoom sax am na ci bu ngeen gisee ci xaj bi am na ñu doon wax ñoom ci ñoom huit ndax ndax lan ndax xadis bële bu dee lu jëm ci mais ñoom bu dee côté lu ngay dindee sobe ñoom dañ ne chaque fois nga koy raxas ndax xadis bii ñoom dañ ko def règle mooy xadis bi naan ulahunna aw uxrahunna na ne ila walaxal kalbu fii inaa ahadikum mu ne fal yaxsilhu sab'a marrat waaw waaw farsilhu sab'a marrat mooy ne bu dee xaj dafa naan ci ndabu kenn ci na ko raxas na nga ko raxas mu ne na nga ko raxas juróom-ñaar yoon ñoom ñu ne kon juróom-ñaar boobu règle la ci ñun léegi kon pour ñu gën deeti sobe juróom-ñaar yoon lañ koy raxas ngir mu dëj léegi Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne dañuy raxas daal ba affaire bi deñ mooy ne ñun duñu xool mooy daal problème bi li ñuy seet mooy est-ce que li ñuy raxas li ñu bëgg mu dem dem naam wala demul bu dee deñ na deñ ko waxoon nañ leen ne ñoom du n'importe quel ndox nga mën a utiliser xam nga xanaf yooyu sax laa leen ñoom neewoon nañ moom mën nga utiliser leneen par exemple jant bi dañ ko gis ci xabiitu Anas bi radiyallahu anhu nga xam ne bi kaw kaw bi sawee ci biir jàkk bi boobu ñoom ci bokk na ci ñuy wax mooy ne jant bi sax mën naa mën naa dindi sobe bu ci tapé ba ba ba ba wowal ko ba mu ci ñoom ba ñoom nee nañ baax na mais Maliki yi rahmatullah ñoom nee ñoom seen kii lii de mooy da nga koy raxas battara affaire bi te tabu n'importe quel ndox ngay utilisé mooy ndox moo xam ne mën nga koo jàppe mooy taxuur boo xam ne dafa laab tay laabalaate nga mën a utilisé taahir moom bu ko fi utilisé ndax boo koy utilisé gaa diñ ma ne affaire bi kat gisatuma ko deñ na mu ne la waa deñ na mais àtteem des na àtte sobe bi mu ngi fi ba léegi yow waxoo ma lu dul dang yow daal nee nga ma dindi ko mu deñ ñun li suñu bët yi liñ mën a gis moo loolu mais àtte bi ci yàlla teg ne ngir ñu raxas ko ba mu deñ loolu mu ngi fi ba léegi kon nag ndox mu laab tey laabalaat lañ ko mën a kii ci kaw loolu ci lañuy jeexale xadiisu huit bi ak neuf bi léegi ni ñuy def mooy ne euh, léegi kon mooy dañuy def taxriiju xadiisu Anas bi radiyallahu anhu mooy numéro 10 bi bu dee yor euh, kii bi mooy numéro 10 bi nga xam ne mooy wax ci kaw kaw bi nga bi ñëwoon sawoon ci jàkk bi euh, léegi xadiis bi alxaafis ibn Hajar rahimahullah dane waa an anas ibn malik radiallahu taala anhu annahu qaal wa an ñu ngi jële ci anas anas malik radiallahu anhu yal yàlla gërëm ko annahu moom de nee na qaala jaa a arabiyun mu ne jaa a dikk na arabiyun benn kaw kaw mooy benn campagne rek benn waaye bu jóge ci kaw waaw fa baala fii taifatil masjid bi ñu ñëwee mu saw ci benn côté ci ci angle benn ci angle mooy benn côté rek ci place ci place ci jàkka ji jàkkaay bu ñu nee masjid fii nag mooy jàkkaay Medina bu yonante bi sallallahu alayhi booboo tax muy wax bi mu ko defee fa zajarawu naas nit ñi yëpp nar koo saax-saaxee nar koo duma ndax lan kii li muy def day xotti wormaay jàkka ji fa zajarahu naas nit ñi sonal nar koo sonal nar jàjj ko na ko fee ndax yeneen mu ne fa nahaahum mu tere leen an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fii rasul la def mais ci kii bi version originale bi insha Allah ñoom la def mu ne fa fa nahaahum mu tere leen an nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne leen bàyyi leen ko mooy ne dañoo tëb nar fekk fa mu nekk euh, li jënt yu mbiram mu ne leen bàyyi leen ko ñu bàyyi ko muy continuer moom tamit mu ne fa lamma bawlahu ba mu sawee ba pare nag ba mu paree li muy def mu ne fa lamma qada bawlahu amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa bi zanubin min ma'in ci baat wala soo boo xam ne dafa tam ndox fa uhriqa alayhi ñu sotti ko ci place bi nga xam te ne fa la mu ne loolu muttafaqun alayhi euh, al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñu génne xadiis yooyu ku ci nekk ci saxiixam kon loolu la al xaafiz rahimahullah indi xadiis boobu kon moom la ñuy gis euh, moom nag xadiis boobu moom rekk a bokkoon moom amul woon euh, beneen bu mu àndal. mooy moom rek la woon ndax biñ gis sànq ñaari xadis la ma xadisu xaj bi ak xadisu muus bi mais bii xadisu kaw kaw bi moom rek la léegi euh, comme niñ ko defe woon ak tamit comme niñ ñëwoon ci cours yi mooy ne xadis bu nekk bu ngeen gisee da am tuut mooy xadis yi dañ am tuur bii turam mooy hukmu wurudil ma'i ala najaas mooy lan mooy àtte àttee ndox di euh, sobe bu duggee ci ndox mu fekk ci sobe lan mooy àtte ndox bu dee dafa fekk ci sobe xam ndax yi ñu gisoon yëpp kaa yi ngeen gis waaw kay inverse bi la woon mooy kaa yi ñu gisoon bu ngeen fàttale ko euh, ndax alxaafiz rahimahullah looloo tax moo indi ci xadiis bi mooy lan mooy ne manoon na yi kaa yi ñu gisoon yëpp dañ doon wax naan yeneen sallam surtout ci xadiis cinq bi la ne bu kenn taw bu kenn sangu ci ndox mu tag fekk nga am janaaba wala mu ne bu kenn taw ci yéen ci ndox moo xam ne dafa tag mooy bi nga xam ne du daw ba pare mu ci di sangu boobu boo gisee yooyu yëpp mooy lan mooy ndox mi day nekk te mu ne bu ci kenn sangu mooy bul ñëw dugg ci beneen bi tamit mooy bul ñëw sangu ko di sangoo beneen bi mu ne la lan mooy ne non seulement bu ci sangu bu ci saw mooy kon sobe bi moo ñëw fekk ndox mi yow mi am janaaba tamit yaa doon fekk su ndox mi ndox yële tamit mu wax comme euh, biiru Buda nga xam ne euh, dañ fa sànni ay ay ay ay ay xaj yu deew ay euh, morte yu ñuy utiliser pour mërëjeeg ak salte yooy yëpp ñu ko doon sànni loolu mooy ndox mi dafa doon nekk nekkul na ndox mi moo leen fekk ci mais ndox mi da nekk ngir yi ñëw ci kaw fekk ci su ko. ki nag xadiis bi problème bi différence bi mu am mooy ne set fois ci du ndox mi moom la sobe bi fekk ci ndox mi moo fekk ci ndox mi moo lan moo fekk ci sobe bi mooy ne kaw kaw bi dafa ñëw saw mooy saw dinañ ko gis ci mooy saw sobe la dafa saw fii ci jàkka ji ñu jël ndox sotti ko ci kaw tey du ndox mi moo fekk sobe bee fekk ndox mi mais ndox mi moo fekk ci sobe bi loolu loolu insha allah ak xikma boobu sagesse boobu moo tax alxaafis rahimahullah indi ci xadiis léegi kon lool mooy turu xadiis bi mooy kon léegi euh, xadiis bi kon nee na la muttafaqun alayhi mooy ne ndax muttafaqun alayhi fu ngeen ko dégge mooy euh, imaamul Buxaari imaam al muslim ñoo ko dégg ak imaam muslim ñoom ñoo ko génne ci seen téere loolu lañ naan ñoom ñaar lu ñu dëppoo génn moom la wax wax muttafaqun alayhi léegi imaam Ahmad tamit euh, rahmatullah rahimahullah ak Ibn Khuzayma ak al-Bayhaqi ak imaam at-Tahawi ak Ibn Maaja ak at-Tirmidhi ñoom génn nañ ak ñeneen génn nañ même xadiis bi wala xadiis bu mel nii boo xam ne ci histoire kaw kaw bi ñoon saw ci jàkk ji lay wax léegi nag. mais dafa bari ay yoon ci ñoom mais yoon yi ñu intéressé ci mooy yoon bi nga xamante ne ni euh, Yahya ibn Sa'id al yi moom moo mooy bi nga xam ne moom moo ko jële ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu léegi nag xadiis bi kon xadiis bi ñu yor ni ci yoonu Yahya ibn Sa'id la jóge moom moo ko jële ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu sauf que xadiis bi dafa am ñeneen yeneen version yi ci am yoo xam ne ñeneen a ko génne mooy ñu leen limal nii mooy ne dafa am version yoo xam ne dafa ñëw di wax ne yonent saa salaam ne yonent saa salaam dafa wax ne ngeen gàjj suuf si mooy ngeen jël benn picc par exemple dóor ko ci suuf si kii ko bam bam bam ba mu commencé nooy noonu ngeen tibb ko sànni ngeen door koo nag wala ba ngeen def ko noonu ngeen door tee sotti ndox mais ñëwul rek na ngeen sotti euh, sauf que nag xadiis yi wax yooyu yëpp yi ci dina wér mooy bi ci ñoom ay mursal lañ mooy mursal mooy lan mooy bi ñu doon njëkk def premier bi bi ñu doon fàttali bi ñuy def li jëm ci wàllu xam-xamu xadiis waxoon nañ lan mooy mursal mooy mursal ah waaw waaw ñu yoon di waaw léegi waaw kay waaw léegi insha allah est-ce que am na ku ci fàttaliku lañ doon wax mursal mooy lan mooy bu ngeen fàttalikoo xadiis yi lañuy door a commencer waxoon na sëñ waxoon na ko ci cours mais tamit ñu waxoon nañ ko ci début ndax laata ñuy commencer ci xadiis yi dañ ne woon dañuy wax terme terminologie yi nga xam ne borom xam-xamu xadiis yi dañ koy utiliser ba mu ngi ko déggee comme saxiix bi ñu bi ñu di nekk lu yoo xam ne dafa dafa tumuranke ci ñun léegi mursal waxoon nañ ko léegi moom wala mursal mursal loolu la nga ragal. non non non mooy xadis bi nga xamante ne. ci la transmission bi àgg na ko ci saxaaba bi. waaye euh, mu ngi wax ne kaddu gi yëpp moo ko wax loolu am na beneen tur moom ban tur la loolu am na tur loolu loolu concept la loolu mooy leneen mooy loo xamante ne ni moom dafa wax loo xamante ne ni saxaabu yi moo ko wax mais man ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax comme lan comme xadiis bi lañ koy di defoon hmm? xadiis Abdullah ibn Umar bi moom mooy lim wax moom boo xam ne dañ naan ci yona ci saxaabi bi la yem man ñoo dogu ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mooy xadiis Abdullah ibn Umar bi par exemple uhillat lana maytatan boobu bu ngeen fàttale ko ci taxrij ba ba ko seen def ak bi seen bi ko seen bi def résumé te xadiis boobu noonu li gën a wér waaw mooy loolu am na lu mu tudd waaw gaa yaa ñu yéen ci kuréel ñu ñëw ci alxuraan yaa xanaa ñu wax ko rek mooy mawkuuf comme que <laughs> mooy waaw boobu mooy mawkuuf mooy loo xamante ne ni ndax boobu dañ ne woon comme xadis boobu mooy bi yeneen saa salaam naan daganal nañ ñu ñaari mbir xadis boobu dañ ne li ci gën a wér mooy ne xadis bi di mënuñoo dogu ne yeneen saa salaam moo ko wax mais Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab léegi bi ñu wax nii mooy mursal mursal moom mooy lan xëy na kuréel yi lañ tënk. non non non kuréel yi mursal mooy lan. mursal. ah ah jigéen ñi ñoom di leen sant dégg nga. waaw sant moom xam ko. ah yaakaar naa ko jóg xam nga mursal waaw waaw waaw waaw yow la waaw liñ baal la woon waa biis bi la woon day doon lool mutawaatir mutawaatir nit ñi ba di ñi waaw c'est expression yi euh, pour balaa ñuy continuer insha allah c'est que ab xam-xam mënoo ko maîtriser te maîtriser wu doo terme yi nga xamante ne moom lañ ciy waxtaanee maanaam munuñu ko euh, xam-xam bu ne nag am na ay concept yoo xamante ne yu pré yu yu yu xam-xam boobu jagoo la waaw par exemple tey mënu mu ne mathématicien laa te xaw ma lan mooy fonction xaw ma luy série xaw ma lan mooy euh, euh, courbe xaw ma ah maanaam dama dul mën a li ñuy wax laa dul a def waaw xaw ma lan mooy probabilité xaw ma lan mooy statistique ba pare ma ne mathématicien la loolu mën na ne xaw ma plus waaw plus mooy nangam loolu maanaam topp hmm? voilà c'est-à-dire que donc chaque xam-xam dafa am hmm? voilà mënuma nekk physicien <laughs> xadiis yi tamit dafa am ay termes yoo xamante ne maanaam mënoo koo ñàkk a xam mënoo koo ñàkk a xam parce que loolu mooy fondement bi ci boppam ñoo xamante ne suñu tuuti dootul jaar ñuy définir concept yu mag xam nga bu ñu ko waxee rek te lépp day xalaat ah d'accord fii nii lay wax hmm? waaw bu fekkee ne xamoo leen ko sëriñ bi moom maa ngi gën a waaw waaw léegi sëriñ bi yow Moussa Mawla. Moussa mooy mooy jàllale boo xam ne dafa daj dafa am suñu tëb. Ah, ah, waaw waaw waaw loolu loolu. waaw léegi léegi. waaw loolu waaw ndax léegi <laughs> ci tëb. ban ci fan lay féete ci affaire ndax li mu wax nii. li mu wax noonu. en général boo ci globalité noonu la mais pour gën a détailler mm-hmm. mooy fan ngay fan moo fan ngay tëj fan moo fan moo dagg ci seen waaw mooy saxaabi bi lañ dul tudd voilà mooy ne mu waaw ah, kay waaw ñoom waa kër banal gañe nañ waaw waaw kay mooy mooy mooy li seen Seydou wax jazakallahu xayran mooy mursal mooy lool mursal mooy ndax bu ngeen fàttale ko ndax loolu xam naa dernier bi dernier bi cours bi insha allah bi ñuy wax ci saxaaba yi euh, ridwanullah alayhim mooy dinañ ci wax lan kan lan mooy saxaaba bu boobaa mooy mursal mooy lan mooy ki nga xam ne taabi'i la par exemple comme taabi'i koo xam ne yi mooy koo xam ne dund la yonent dund la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom saxaaba yi la dundal wala ñenn ci saxaaba yi ba pare moom mu ñëw ne ñettali benn wax boo xam ne da koy askanale Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sans mu ab saxaaba ci diggante bi loolu lañ naan mursal mooy dafa ñëw rek yónni affaire bi directement ci Yonent bi sallallahu alayhi kat moo ko wax kanta nag lan mooy àttey mursal ak yooyu loolu dañ koy def ci lan ci partie bi nga xam ne mooy partie bi ñuy wax ci masala usuliya insha allah mooy lan mooy àtte loolu est-ce que xadiis bu mel noonu man boroom xam-xam ñan ñoo d'accord ne war nañ ko utiliser ak ñan ñoo nekk kenn du ko utiliser loolu dañuy loolu insha allah moom ci partie masala yi nga xam ne ci wàllu méthodologie règle yi boroom xam-xam yi teg ngir di génne àtte ak yooyu ci foofu lañ koy gis insha allah ndax lii benn la ci règle yooyu foofu muy mursal léegi kon nag xadiis bi mooy ne moom wér na ci bu dee mooy nañ ko waxaat mursal bu Taawus ak waa Abdullah ibn Maqil ñoom wér na ci mursalu Taawus wér na am na tamit yeneen yoon yu wér moo tax al-Hafiz Ibn Hajar euh, rahimahullah moom ne xadiis bi même yooyu par exemple wax ne dañoo war a daj suuf si ba am daj nii loxo daj. mooy kii waaw dëbb affaire yeeg kii mu ne xadiis yi ko wax dafa bari mooy mursal yi nga xam ne mursal yi nga xam ne ñoom dañu wér boo leen ñoom ñëpp day mujj affaire bi nekk nag lu dëgër kon léegi xadiis bi kon ana ñan ci saxaaba yi radiyallahu alayhim moo indi xadiis yu mel nii euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu moom indi na xadis bu mel nii ak boo xam ne mooy ci biir ci la doon waxe xadisam bi naan bi yeneen saa salaam ne gaay ne saxaaba yi ridwaanu alayhim ne leen yéen yónniwuñ leen inna innama bu'ithtum muyassirin dañ leen a yón mooy dañ leen a yónni comme si moom dafa jàpp ne loolu tamit noonu la julli ji mel mooy ne da ngay jàpp ne yow mission bi l'islam bi nga yor danga nga koo war a transmettre mooy premièrement commencer ko boo gisee ci biir jullit yi boo gisee fuy jàpp lu dul noonu mais doone xam naa li ma xam rek toog sax ko naan damay jaam man ñu ci def sama yoon naw moo tax mu ne leen yónniwuñ leen dañ leen a yónni ngir ngeen yobbal te yónniwu leen ngeen di jafe ñam mooy ne boo demee tamit ci dëkk noonu la wala nga gis ay ñoo xamante ne nii li ñuy def du noonu xam ne ñii defuñu ko ngir maa tey bu dee ñuy def maa tey moom ñooñu neneen ngay doxaleeg ñoom ndax kii nii euh, euh, kii bi kaw kaw bi moom xamul ndax lan ñooñuy wan ne xamul ndax ma kaw kaw bi sax moom mooy kan pour ñu ñëw foofu mooy borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhi ñoom da dañu wuute ci mooy kan ndax xam nga tuddu tuddul kan la anas radiyallahu waxul kan la dana rek jaa arabiyun benn kaw kaw ñëw na loolu moom mooy lan mooy wa mubhamun ma fi raawin lam ñu sax moom mubham la mooy koo xamante ne ni kenn tudd ko dafa jël waaw bu nu waxee kii bi rek comme foog naa jot na insha mooy dafa am ñu ne Zul Xuwaysira al-Yamani la moom mooy kaw kaw bopp mais wax jooju dafa am borom xam-xam yu mel ni al euh, sëriñu alxaafis bi alxaafis al-Iraaqi rahmatullah alayhima moom dane moom déedéet moom d'accordul ne kooku la ndax kooku naafiq la ndax kooku moo ne woon Zul Xuwaysira boobu moom moo ne woon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di di benn guerre ba pare muy séddale mu ne ko maandu lii nga def de jubluwuñ ci jubluwuñ ci yàlla taxut mooy séddale bi Yonent bi sallallahu alayhi yàlla taxut duñ def mu ne ko toskare ñal na la man bu ma bu ma maanduwul ana mooy maandu mooy nga ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow maanduwoo ci li ngay def te moom problème bi mooy gaa yi nga xam ne dañ doon dóor a xam nga kuy dóor a tuub surtout nekk kilifa nga xam ne leer na la bu dugg na ci biir a gi mais dëgërugul ci biir kooku mu mel noonu la woon moo tax yeneen saa salaam jëloon ci alal jël lu bari jox leen mooy surtout ñu jóge woon pa Makka yeeg yooyu ñoonu nga xam ne ñu doon tóora tuub noonu ak ñu nekk ci côté bi mu jox leen lu bari waaye ji nag ne ko nag mais waaye lii nga def yàlla taxut mooy àtte bii daal ndéddéñ bii daal yàlla taxut mooy maanuur mu ne kooku naafiq la ndax moom mooy maamu xawaay yi mooy ñi nga xamante ne nii ñoo ñëwoon après nga xam ne fu ñu gis génn ci Seydina Ali radiyallahu anhu génn ci Seydina Muawiya radiyallahu anhu mooy fekk tas mboolum jullit ñëpp yor seen benn groupuscule ne ñoom rek a nekk ci dëgg di pour saxe ñi ñi ci def moom mooy seen maam mu ne kooku manula nekk kooku nañ seet keneen mooy kon kaw ndax kaw kaw bi lan moo tax mu bañ mu ne du moom ndax kaw kaw bi dafa gëm yàlla ndax moom moo ne woon yonent saa saa moo laajoon yonent saa saa comme boo soppee nit ku sopp nit nan lay demee mu ne ko yonent saa salaam ne ko almar uma man ahabba mooy nit nit de day day ànd ak ki nga xamante ni moom la sopp mooy yawmal xiyaam mooy ku sopp yonent saa salaam te mu dëgg ci dëggu ci yow kooku yawmal xiyaam yéenay bokk dëkk dëkkuwaay te tamit bokk na ci riwaay yi comme bi euh, imaamu Tirmidhi euh, rahimahullah moom dafa dafa lan dafa commencé dafa ñëw ñaan dugg ci jàkka ji ne yàlla euh, kii ñu jéggal ma man ak Muhammad tabul yërëm ma man ak Muhammad tabul yërëm kenn après maag moom yonent saa son dégg na ne eh, déet déet ëpp naa wax yow yërmande yàlla ni mu yaatoo nga bëgg koo canaliser ci maag yow rek yaatalal géew bi kon mooy loolu rek na na yaat mooy bul loo xamante ni dafa yaatu ne ko yow de xatal nga lu yaatu loolu la ko yonent saa son xatal nga lu yaatu yërmande yàlla ak ni mu toll nga xam ne yàlla dana wasi'at rahmati kulla shay sama yërmande daj na lépp nga bëgg koo kii kooku kon kooku jullit la woon kon nag du Zul Xuwaysira am ñu ne Uyayna ibn Hasan la am ñeneen ñu ne al-Aqra ibn Habis la ñett yooyu moom lañ ci wax kon li gën a mooy ñeneen ñaar ñi ñoom lañuy seet kan la ci ndax kee moom ku njëkk ci moom naa fekk la mooy ma kii la manuloon a nekk moom kooku moom lañ wax ci euh, ci ci kaw kaw bi xam naa am na sax lu tax ma wax lii mais xaw naa ko fàtte mooy li ñuy déglante xam ak ñu xamul waaw kay mooy ne moom dafa xamuloon moo tax yeneen bi saa sallam boo ñëwee ci dëkk tamit wala nga gis nit di def rek lu xam ne kii moom ñàkk a xam a tax muy yëf mm-hmm. mooy ne da nga koy woo da nga koy corriger ci ak méthode boo xam ne méthode bu yelloog xaalam moom bu dekkee nag kuy def maatay moom maatay maatay kooku jarul nga ñëw naan ko yow kii déedéet da koy wax ni mu deme mu leer ndax bu di nekk yonent bi sallallahu alayhi jàngale na noonu kii noonu la ko def keneen ci jaaro bi la jël sànni keneen ci ainsi de mooy ne kii dafa xamul woon moo tax yonent sallallahu alayhi ne leen yónniwuñ leen ngeen ngeen bi dañ leen a yónni ngir ngeen yombal mais yónni leen ngir ngeen di jafeel kon nag xam naa ñu yemandi noonu insha allah ba ci xëy na ci àggale masala fiq yi dugg ci tuuti bu ko defee ndax résumé bi mu ngi nar euh, yàgg oh, insha allah mais l'essentiel moo doon mu leer ñuy wax subhaana alladi li alhamdulillahi alladi wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah